Seydina ko mukk waa ngi wàcc yàlla soppuma Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam jamono jii ñuy wax mu nekk fa mu nekk ak dig di ko jam fekk man ma nekk ci sama njaboot sama diggante soxna sama sama sama soxna nekk ci jàmm wala sama njaboot mukk gërëmuma sama njaboot nekk ci jàmm yoneen saa sam ak dig di ko jam kon kooku dinaa kii moom ñu ñëw fii di ko faat man ma nekk fële Abu Sufyan ni man masuma gis ay nit yu sopp ay nit ak kañ àndal seen kilifa comme ni saxaabaay yonent bi saa saam saxaabaay Muhammad yi sallallahu alayhi wasallam soppe Muhammad te loolu la euh, Urwa ibn Mas'ud daal di woon wax ca Hudaybiya lool taxu ñoo jóg <laughs> seede bi la wax waaw aslan ñoom gaay bu bu tiflee sax gaay yi capte tifli yi bu jàppee gaay yi njëkkante ci njàppam <laughs> wala di ko di ko raayoo ko diwoo <laughs> waaw bu waxee gaay yi dañ naan teg duñu ko si xool duñu ko kii way lu mu digal ñu gaaw def ibtadaraw amra jëkkante waaw Allahu akbar waaw kon nag lu ama am solo la ko waa lii la Zayd wax muy moo tax mu ne Riyad bi mu ne wa kaana Xubaybun huwa sanna li kulli muslimin qutila sabran as waaw mu ne ta Xubayb mooy ki njëkk sunnaay bépp jullit boo xam dañ koy rey jàpp ko di ko rey mooy koo xam ne reyuñ ko ci toolu xare dañ koo jàpp ngir rey la wala pendre la wala yu mel noonu wala jam la pistolet wala dóor la pistolet wala yooyu nga ñaan ñu julli nga julli ñaari ràkk balaa loolu moom mooy ki njëkk a def sunna boobu te bi mu koy def est-ce que yoneen saa salama nga fa woon déedéet moo tax loolu léeg-léeg ma ne lii nii parce que yoneen saa salam moo ñu ne iklafu min al a'mali ma tuhib ma tutiqun ji la dara dollu toggoo leen ci jëf yi lu ngeen man manuñ ne lii nit manu koo def parce que yonent bale saa saam defoo xam nga Seydina Bilal ñenn ñi dañ naan la mais Seydina Bilal radiyallahu anhu lim doon def saa bu njàppoon tojoo mu jàpp julli ñaari bàkk yonent bale saa saam mu ngi sax yi xadiis bi ne ko yaa Bilal yow nan nga ma jiite àjjana parce que fu ma duggee àjjana dégg sa tepp tepp tànk yi sama kanam ah Bilal lan nga def Seydina Bilal ah xaw ma de waaye daal li ma yaakaar mooy man de yonent saa sama jàpp du toj mukk lu dul ma jàpp te du gis du ma jàpp lu dul ma gis ne waral naa damaa war a julli ñaari rakka ngir sama borom yoneen saa sam ne ko lool la wax ji wax ci mooy yoneen saa salam am ñu naan la moo lool li tax mu nekk sunna mooy li ko yoneen saa salam ne lool la mais dañ naan la yoneen saa salam laata muy xam li Seydina Bilaal doon def malaaka yi ubbil nañ ko àjjana kam amee na ci àjjana yàlla may boo <laughs> tax loolu façon gisin boo xam ne bu jara la parce que est malaaka bi bi yonent bi saa saam nee ko loolu la ci la lool door am déedéet Seydina Bilaal bi mu koy def yonent saa saam ci boppam yëgul lool te yonent saa saam lool du luñ ko xame woon kon en tout bu doon ne dina ko def it mooy du loo xamante ne lu ñu xam la. Seydina Bilaal ne ko man de ah gisuma lu dul ne man damay jàpp saa bu ma jàpp tojee daal damay damay naa jàpp te bu ma jàppee damay gis ne lu dul ne naa julli ñaar mu ne la mais bi mu naan ko loolu la mais fekk na malaaka tànk yi mu ngi koy dégg biir àjjana avant loolu. te xamul woon ni lii la te kon loolu lu baax la loo xam ne bi laa ba koo def te amu ci woon ndigalu yoneen saa saram bu direct bu leer mais am na ci ndigal gu am mooy li mu wax ne iklafu min al a'mal ci jëf yi ndax jalool muy def jëf yi yaamu yàlla la lu ngeen attan lu mu attan la saa bu tojee lay njàppam def loolu julli ñaari rakka waaw ngir boroomam mu amee ci loolu kon mënoo ñëw naan ñoom diw lii ñuy def walla dëppoo la yeneen saa sam kan moo la ko parce que lan nga ne ndax yeneen saa sam defu ko woon dama naan Seydina Bilaal li mu doon def yeneen saa que bu ko defoon dina ne ah yeneen saa sam li ngay doon def noonu neew ma defu ko de mais xamuñu ko te yeneen saa sam moom ci boppam xamul woon lu dugal Seydina Bilaal lu tax mu koy mu nekkul ko bi mu ko ko waxee mu ne ko loolu la te ñëpp yoonu Seydina Bilaal lañ ko doon def ba malaaka yi dugal ko ci borom bi dugal ko ci àjjana te yeneen saa sam yëngu ko <laughs> waaw. sëy xubay ba ngii lii mu def moo ko jëkka def neewul ne ah damay xool lu yoneen saa saam def kon man lo dé moo tax mu ne wa kaana xubay bun te xubay huwa moom sanna loolu jarab bàyyi xel la quoi mooy daa am ñoo xam dañu gaaw ci bidaa comme mooy tël ñu ne nii bidaa bidaa bidaa alors que yenn yi bu sa euh, euh, kii xawee xóot tuuti ci xam-xam ñoon ci boppam da am da ngay xaw am kersa ci ñoom quoi ñu naan si xam nga ne xër nañ waaye mooy c'est pas comme ça c'est pas que lu tëb nga naan bidaa bidaa bidaa bidaa bidaa bidaa non saway walla iyaazu billaah léegi kon loolu baax na hein gaa yi nag après bon xubay bëgg gaa yi daal di koy rey hein mu ne moom kon mooy ki nga xam ne mooy euh, euh, moo moo njëkk sunnaal loolee waaw akbar waaw akbar léegi nag mu des beneen côté bi waaw wa axbara yaani nabiya saa salaam ashaabahu yawma usibu xabarahum ñu ngi waat ci riyaad mu ne yeneen saa salaam nag bés boobu ñu leen faati ni boroom bi xamal ko ko yëgal ko mu daal di koy xabaare saxaaba mi radiyallahu anhum ya nekk Medina bés bañ leen faate mu xabaar leen seen xabaar léegi nag waa Quraysh yëg ne Aasim <laughs> Aasim ibn Adi kon moom bokkoon na Aasim ibn Saabit bokk yaa hawla bokkoon na kon ci gaa yi gaa yi faat nañu ko ndeke waa Banu Lihyaan ñi ñu jaay ñii ñu ne hé xaaral ñun kon il faut daal ñu dem récupérer ji kooram parce ndaw si waatoon na quand même waaye dinañ la wax imaam nuy saaf moom ni nettalee nettali boobu nañ ñëw ci Riyaad bi mu ne wa ba'atha naasun min Quraysh ilaa Aasim ibn Thaabit hiina huddithuu annahu qutila an yu'taw bi shay'in minhu yu'raf ñu ne bon il faut ñu xam exactement moom la gaa yi faat ndax kooku suñu noon bu mag boobu keroog Uhud ñu ñu wet léegi nag ñu yónni ay gaa yi ci Quraysh yónni ay nit ngir ñu dem daggal leen dara ci yaramu Aasim bañ xam ne bañ xam ne ki Aasim la la xam nañ <laughs> waaw wa kaana qatalata Aasim daa woon koo xam ne faatoon na rajulan benn góor min uzamaa'ihim ci seen kilifa yi ñoom waa Quraysh da koo faatoon waaw waaw léegi nag gaa yi dem wax nañ la bon bu dee riwaa imaam nisab bi dinañ la wax li nga xamante ni moom loolu la wax am na nag imam ibn al-Hafiz ibn Hajar dane la'alla al-azim al-madhkur Uqbat ibn Abi Mu'ayt fa inna Aasiman qatalahu sabran bi amri an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da an insarafu min Badr mu ne amaana kooku muy wax seen ponkal moom ci waa Quraysh mu faatoon keroog Badar biñ jógee Badar mooy uh, Uqbat ibn Abi Mu'ayt parce que Yonent sallallahu alayhi wa sallam moo digle woon ñu faat ko biñ ñaa moom moom biñ ko ci prisonnier yi jàppoon Badar ci yoon wi lañ ko faat moom Uqbat ibn Abi Mu'ayt ash-shaqiyyu al-mujrim ku yées ki ta bon waaw mu ne Aasim la Yonent sallallahu alayhi wa sallam digaloon mu faat ko voilà léegi kanta imam ibn Ishaq xoolal moom imam ibn li mu wax euh, mu ne euh, mu ne fa lamma qutila Asim bi ñu faatee Asim nag waa Banu Lihyan am nga ñoo ko faat aradat Hudayl axd ra'sihi moom waxul waa Quraysh dana waa waa Hudayl di waa Banu Lihyan wax nañ la Lihyan doomu Hudayl la ñu bëgg axd ra'sihi jàpp boppam li yabi'uhu min Sulaafa bint Sa'd jaay ko ndaw soo ibn Shu ibn Shuhayd muy Sulaafa ndaw soosu nga xam ne àndoon naag ñoom Hind bint Rabi'a keroog fi nga xamante ne mooy Uhud doon doon galvaniser doon sawarloo seen góor ñi ngir zub ci xeex bi Sulaafa moomu nga xam ne moom lañ rayaloon ñaari doomam yi Julaas euh, euh, euh, ak ñu la waxoon sànq Musaafi' ak Julaas moom moo doon seen ndey keroog bi ñu rayee ku mujj ki bi julaas daa ñëw fekk ko muy waaja dee ci toolu xare bi Uhud mu ñëw teg boppam ne ko sama doom kan moo la faat ci noppam gis ko muy faat mu ne ko xaw ma kan la waaye gis naa ne bi may bi may sànni xeej moom maa la yóbbante bi te man maay ibnu abil aqra <laughs> léegi nag ci la ndaw soosu daal di woon nizar xiina asaaba nayha yawma uhud la in qadara ala ra'si aasim la ashribanna fi qah fi qahfihi al-xamr ne bu ma jotee bés bu yàlla defee ma teg loxo ci boppu aasim dinaa ci wal dinaa ci yàlla dinaa ci naan sàngara mu ne fa mana'ahu ad-dabr waaw ah, ah, ah, kii yi mooy yi defar lem yamb yi la yàlla yónni waaw ñu fees fa del songu leen léegi moo dox seen digganteek ñoom falamma xaalat baynahu wa baynahum ad-dabr qaalu da'uuhu yumsi fatasabaan ñu ne bon nañ ko bàyyi nii bu ngoon jotee euh, ñoom dinañ dem yamb yi dinañ dem ñu ñëw def loolu ngir mën a jaay waa Quraysh loolu boppam bi moom lu bari lay jar fa na'xuduhum waaw mu ne borom bi daal di eh, kii benn waa benn xur mu daal di ci yenu Aasim daal di ko yóbbu waaw mu ne taw Aasim parce que daa laajoon borom bi ñaan ko laa yamassuhu mushrik wala yamassu mushrikan abada bu ko yéefér laal te moom it bu mu laal ub yéefér waaw radiyallahu ta'ala anhu waaw bi ko xabaar boobu jotale mu ne ah yahfadullahu al-abd al waaw boroom bi mooy eh, eh, aar jaamam bi nga xam ne daf koo gëm bi muy dund comme ni nga xamante ne ginnaaw bu faatoo léegi nag loolu la eh, bon imam ni sal dane waa Hudayl ñoo ko bëggoon jël mais riwaay bi dane waa Quraysh ci boppam loolu nag imam al na Hajar mu ne xanaa lool niñ ko mën a dajalee mooy que ne waa Hudayl dëgg la waa Banu Lihyan fexe nañ ko jël manuñu ko après waa Quraysh jëkk ko ñu ne ñoom nañ essayé ji ah parce que yooyu ay caaxaan la comme ñoom gëmuñu yooyu lool mu nekk karaama bu ko yàlla defal lool ci tax tamit imaam indi fii buntu hadis bi mooy karaama gi mu defal Asim ba kooram moom mi ñaanoon yàlla bu ko yéeféer laal gaa yi bëgg jël kooram am lu luñ ci jël boroom bi yónnee li nga xam ne mooy ay yamba yu dox digganteem ak ñoom mooy karaama Asim ibn Sabit ibn Abil Aqlah di eh, nekkoon nijaayu Asim ibn Omar ibn al-Khattab voilà <laughs> waaw ndax euh, kiiwam Jamila bint Asim di sœuram moom la Seydina Omar daal di woon denc soxna voilà mooy eh, Sabit nii eh, Asim doomu euh, Seydina euh, Omar boobu tuddoo Asim kii mooy nijaayam voilà waaw <laughs> <laughs> radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum Allahu akbar kon nag mu ngi noonee ah, kon mooy eh, loolu lañuy ñuy boolee ñaari yooyu bu dee mais sinon li nekk ci saxiix bi mooy li gën a wér Allahu akbar waaw wa ba'atha naasun min Quray ila Aasim ibn Thaabit hiina huddithu annahu qutila waaw ñu yónnee ay gaay waa ci waa Quray ngir ñu dem jëli ne faat na waa Banu Lihyaan faatoon nañ ko ñu ne nañ dem jëli ci moom dara minu yu'raf wa kaana qatala minhum rajulan min uzabaa'ihim fa ba'atha Allahu li Aasim minhu dhulla min ad-dabr borom bi yónni ay armée de ah niiru ni ay ay ay yamba yoo xam ne ñoo ñëw dox digganteem ak ñoom voilà fa hamalathu fa hamathu min rusulihim moo dox digganteem ak ña ñu yónni woon ngir ñu laal yaramam dara falam yaqdiru an yaqta'u minhu shay'an moom possi amuloon possibilité mujj. jël ci yaramam laal ci yaramam dara mu nekk karaama gu rëy gu yonent bi gu gu gu yonent borom bi tabaaraka wa taala defalal wali yoom bi muy lëkkaale mag suñu bunt bi karaamatu lawliya mooy borom bi day aar ab wali yoom ci buy dund comme li Seydina Omar wax bon riwaaye boobu imaam Ibn Isaaq wax ko mursala euh, loo xam ne bokk bu ta'liqat bokk loo xam ne amul càllale waaye buy dund waaye même bu génnee àddina waaw moo tax amoo looy tiit yow yaabul yàlla sa ëllëg bon gars yi fii dañoo nii eh, est bu ma faatoo sama koor comment ils vont faire ndax gars yi ay noonu yàlla lañ yooyu bu si sa yoon nekk yow boo faatoo yaay yow da ngaa nekkati mukallaf yow jaamul yàlla yàlla lim la teg mooy nga jaamu yàlla tegu la ne la yow boo deewee fexeel yow sa baab mel nangam ak nangam déedéet ak tamit nan la la nit ñi gisee yéeféer yi nan lañ non yow loolu sa yoon ci newal ci lii la yàlla digal quoi waaw kon hadis bi fii la mu ne rawahu alboxariyu alimamu alboxari soloo na ko la ca suuf qawluhu alhuda mawdi'un wa dhulla as-sahab voilà mu ne dhulla bi mu wax fii mooy benn niir mooy niage niiru wa dabar mu ne an naxlu mooy garab mooy mooy yamb yi voilà wa qawluhu uqtuluhum badada bidada bi kas rool gisoon nañ ko wallahu taala alam léegi kon mu ne rawahu alboxari léegi nañ def taxrij bi ci lu gaaw kon hadis bi kon gis nañ jàngat yi dugalaate nañ ko foofu kon gis nga wallahu taala alam léegi dana rawaawul Buxaari yi ci gàtt la ñuy def laaj bi mooy est-ce moom donga ko solo ñu ne la déedéet sëriñ am al Ahmad indi ko ci musnadu Abi Hurayra ñaari bërëb la ko indi na ko noon mbokku taalibam al imaam Abu Daawud indi ko kitaabul jihaad baabun fi rajul yasta'sir wala baab ak kitaabul janaa'iz indi na ko fa baabul hmm? loolu euh, loolu indi na ko foofu tamit moom Seydina wa mawlaana abu daawud ñi ñoo ko solo imaamul buxaari ko ci ñeenti bërëb andi na ko ci kitaabu almaghazi baabu ghazwati wa ri'l wa dhakwaan wa bi'ru na ko foofu waaye andi na ko tamit fi nga xamante ne mooy kitaabul jihaad wa siyar baabu hal yasta'siru ar-rajul ak kitaabul maghazi baabun ak kitaabut tawhiid baabu maa fi dhaati wan-nu'uuti wa asaamillah voilà bu dee biñ njëkk a wax mooy euh, kitaabul maghaazi dana haddathani Ibrahim ibn Muusa mu nekk ma nettal man dong imaamul Buxaari mooy sama sëriñ di Ishaaq ibn Ishaaq Ibrahim ibn Muusa ibn Yaziid ibn Zaazaan at-Tamiimi Abu Ishaaq ar-Raazi siiw woon ci li as-Saghir al-Farra génn àdduna deux cent trente rahimahullah qaala mu ne axbaranaa Hicham ibn Youssouf mu nekk ci nette mooy Hicham ibn Youssouf as-San'aaniyu Abu Abdirrahmaan al-Qaadi al-Abnaawiyu rahimahullah al-Qaadi génn àdduna cent vingt quatre génn àdduna cent quatre vingt dix sept rahmatullahi alayhi an Ma'mar moo ko jëlee ci Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddaaniyu Abu Urwa rahimahullahu ta'aala no non Abu Urwa waaw mooy <laughs> ah, muy Ma'mar Abu Urwa rahimahullah al-Basri gane àddina quatre-vingt-seize génn àddina cent cinquante rahmatullah alayhi an az mu jële ci Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn abdillah ibn shihab ibn abdillah ibn al-harith ibn zuhrata ibn kilab abu bakr sëriñu fonkal yi gane àddina la cinquante génn àddina cent vingt-cinq rahmatullahi alayhi an amr ibn abi sufyan moo ko jële ci amr ibn abi sufyan ibn asid ibn jariya ibn abdillah ibn abi salama ath-thaqafi rahimahullah al-madani kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko an abi hurayrata moo ko jële ci mawlana abu hurayra hafiz dawsi génn àddina la 59 mu ne ba'atha an-nabi nabi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sariyatan aynan wa amara alayhim Aasim ibn Thaabit wa huwa foofu dane jaddu waaye lool mooy xaalam la mooy nijaayam la axoot nañ la sëram di Jamila moo jur Aasim bi di doomi Seydina Umar kon loolu la léegi kon riwaaya yaa ngoogu walillahi alhamdu wal minna ci kaw noonu lañ jeexale xadiis bi léegi Imaam An-Nawawi daa am lu mu teg ci suuf mu ne wa nekk na ci buntu bi ahadisu kasiira ay hadith yu bari saxiixa yu wér sabaqat romboon na fi mawaadi'iha ci seeni bërëb min hadal kitaab ci téere bi yoo xam ne yuy wax ci eh, karamatul awliya mu ne romboon na bi ci bokk na ci yooyu hadith yooyu hadithul ghulam hadithu ngone sa alladi bi nga xam ne kaana ya'ti rahib moo doon dikkal eh, lëlukat ba jaamukatu yàlla ba wasaaxir ak ki nga xam ne mooy Euh, <laughs> njabarkat ba <laughs> yaa ngi waxtaanee ba xadis moo doon xadis trente waaw xadis bu guddal woon comme bii moom itam jànguñu ko woon muy euh, moo ne woon euh, troisième chapitre baabu baabu sabri mooy wa an Suhayb radiyallahu anna an sallallahu alayhi wasallam qaala kaana malikun fi man kaana qablakum xadis boobu mooy xale boobu nga xam ne faat gi ko gars yi bëggoon a faat malgré lool manuñu ko ba ni nga xam ne mooy loolu gisoon nañ ko xadis boobu dellu fa ngir dañuy waaj a mu ne xadis boobu bokk na tamit luy wane karaamatul awliya waliyu mooy xale yi xale boobu waaw ni ko buur bi naroon a rey ñam ko àndaloon saa bu ñu demee ànd ak moom bu ko ñoo ñooy faatu borom bi mu ñaan borom bi borom bi këpp gaal yeeg yooyu ak yëpp ak ña moom ca mu ñëw buur bi na ko waaye waaw mu ne ko lool doo man lu dul nga tudd dajale ñëpp pour nga faat ma benn place publique jël place ba pare boo may jam foog nga tudd ne ci yàllaay man gone ji may jaamu waaw. loolu muy karaama goo xam ne la ko borom bi doon defal mu ne xadis boobu it ci la wa minha xadisu Jurayj muy xadisu Jurayj ar-rahib fa taayee ñu ngi ko doon waat muy jaamukat boobu katu yàlla boobu ci waa banu Israil te ndaw sax daal di woon koy e, ña e, tuumal e, jaaykatu boppam ba te ñu waxoon mooy ñu ngi ko doon fàttali ko bi ñuy wax ñaan ñaan yàlla moytu ne ko leen di ñaan yàlla ndax bu ngeen dajaloo seen doom yeek seen bopp ak yooyu mooy buntu yu nangu ñaan da bi mën na nangu de hadisu euh, Jurayj ji boobale mu doon hadis deux cent cinquante-neuf ci chapitre vingt euh, non trente-deux baabu fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal xaamilin voilà mooy xubay bu moom lool nga xam ne la ko borom bi defaloon mooy mu wax loo liir ba loolu ci karamatu awliya ula te moom nekkuloon yonent voilà euh, rahimahullah mu ne wax hadisu ashaabil ghaar mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii mooy yoo xam ne xadiis yoo xam ne romboon na ci téere bii te du dugg ci bunt bii di wax karamaatul awliya xadiisu waa xuntuma voilà ñu duggoon ci xuntuma ah ah mu ne ashab alladhi utbiqat alayhimu saxra nga xam ne dañ fa dugg après ngandum xeer jóge ci montagne bi di nga ba tëj bunt bi dal ci bunt bi daal di ciy nekk voilà mu doon xadiis numéro douze muy xadiis bi nga xamante ne moo doon ci premier chapitre babul ixlaasi wa ihdaar an-niyya fi jamii al-a'maal wal aqwaal wal ahwaal al-baariza wal xafiyya foofu lañ ko gisoon mu ne woon an abi Abdirrahmaan Abdullah ibn Umar ibn al-Khattaab annahu qaala sami'tu nabiyya rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam yaquulu intalaqa intalaqa salaasatu nafarin mimman kaana qablakum hattaa aawaahumul mabiitu ilaa gaarin fadaxaluuhu boobule fanhadarat saxra minal jabal ku nekk ñu ne hee fii de bu yóbboo ku nekk daal di wax. ñaan yàlla jaare ko ci jëf ju baax joo ma sow na jëf ngir mu ubbil ñu xeer yi dindil ñu fi sinon fii la ñuy alcoan ah. waaw benn waay ji ne damaa amoon samay waajur yoo xam dañu mage woon yaa ngi fàttale ko voilà keneen keneen man damaa amoon sama doom euh, bàyyi tax bu jigéen boo xam ne dama ko bëggoon lool waaw yaa ngi fàttale ko boobu keneen keneen man dama jëloon li woon les services de benn waay bu ma doon liggéeyal waaye waa ji ma laata ma koy fay mu mer dem yoonam ma jël alalam joojee jënd ci ak juróom yooyu ba mu ñëwee troupeau bu mag ma ne ko demal mu ñëw di wax naan ma euh, ay ak yow da nga maa yoraloon mu ne ko demal nga jël alal gi yëpp yaa ko moom xar yeeg bëy yeeg nag yi mu ne ko yow da nga may wala la mu ne ko yaa ko moom mu jël lépp mooy sa alal yi nga fi bàyyi woon moom laa investir mu jël lépp dem te joxuma ci dërëm ku nekk ñaan ci lool ku nekk ba nga ñaanee xeer wi am lu ci dandu ku mujj ko ba mu waxee xeer wi dali ne le mu ne loolu ci keraamaat yi day dugg ci lii Allahu akbar mu ne <clears throat> wa hadithu raji ar-rajul alladhi sami'a sawtan fi as-sahabi yaqulu isqi hadiqata fulan mu ak <laughs> waaw mu ne nga xamante ne nii dafa déggoon benn kàddu ci ci ci niir bi quoi ci ci bi mooy niir buy romb mu niir bi niir bi naan niir bi di wax naan e isqi <laughs> naan dalal la wax waaw hadiqata fulan Eh, toolab diw toolab diw laa bëgg nga nàndal man ndox mi man mi toolab diw laay nàndal la <laughs> waaw kay loolu moo doon hadis bi nga xam ne eh, ba eh, chapitre soixante babul karami wal juud wal infaq fi wujuhil xayri siqatan billahi voilà mooy hadis cinq cent soixante-deux wa anhu mooy hadis bi nga xamante ne ci mawlaana kii la jógoon abu hurayra radiyallahu anhu mu ne an nabi sallallahu alayhi wasallam bayna bayna rajulun yamshi bi falatin min al ardi fa sami'a sawtan fi sahaba mu dégg benn waay bu doon dox ci ndànd foy foy yi ci àll bi rek dégg eh, benn kàddu bu naan isqi hadiqata fulaan <laughs> naan naan naan dalal eh, kii nga xam ne mooy toolu diw fatana ha zalika sahab waaw ah, fa afraha ma'ahu fi harratin fa idha eh, sharjatun fi tilka shiraj qad istaw'abat zalika al-ma' kullahu fatataba al-ma' fa idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilu al-ma' bi mishatihi fa qala lahu ya abdallah masmuka qala fulaan lismi alladi sami'a fi saxaaba fa qaala lahu yaa Abdallah lima tas'alunii an ismi fa qaala innii sami'tu sawtan fi saxaabi alladi haadaa uh, maa'uhu yaquulu isqi hadiiqata fulaan lismika famaa tasna'u fiihaa fa qaala amaa idaa qulta haadaa fa innii anzuru ilaa maa yaxruju minhaa fa atasaddaqu bi sulusihi wa aakulu ana wa ciyaalii sulusan wa aruddu fiihaa sulusan <laughs> sulusan voilà waaw ah, waaj na ko mais yow. waa ji topp niir bi gis niir bi tool bi mu tooyal bi mu sotti ci ndox mi mu fekk fa ndox ma bari gis benn waaye buy defar ndox mi di ut fu muy jaar ak yooyu defar affaire ak benn genre sarkoog yo ci benn kii bokk euh, euh, mën nañu wax kii misaat mooy yooyu ñuy jëkkee suuf si euh, sartu non non sartu sartu moom la ñuy daggee nax yi gopp lu mel noon daal ga mu ne ko yow wala benn picc mu ne ko yow noo tudd mu ne ko man de diw laa tudd mu ne ko lu tax ngay laaj sama tur mu a ko parce que damaa dégg niir bi fi indi sa ndox ndox mi fii damaa dégg ñu koy wax ab tur ab kàddu bu naan <laughs> na nga na nga diw te mooy yow tur bi nga ma neex moom nga tudd te moom laa gis nii ndox mi fii la nekk mu ne ko waa yow lan ngay def ba lool nga war koo mën a am mu a ko ah bu dee de lool nga wax man lii laay def damay xool tool bi li ci génne ma xaaj ko ñetti xaaj benn xaaj bi ma saraxe ko ngir yàlla génne ko. muy loo xam ne mooy seral sama tuhratan li li maal benn xaaj bi man ak sama njaboot moom la ñuy dunde benn xaaj bi nag moom laay delloowaat ngir ci tool bi ngir man koo bayaat beneen at bi ci wala beneen saison bi ci tegu léegi mu ne boobu it hadis boobu ci la wa ghayru dhalik ak yeneen yu nit yi yoo xam ne bari na ci téere bi mu ne kanta wa dalailu tegtal yi wane li nga xam ne mooy karamatul awliya moom fii kitaabi bi téere bi yàlla bi kasiiratun dañoo bari mashhu alhamdulillah mashhuratun nekk yu siiw waa billahi tawfiq te ci yàlla dong nag la ñeel ak dëppaale kon yal nañu yàlla dëppaaleel saa su ne ci ngërëmum ak ngërëmum wallahu taala kon nag ci kaw nii ci la jeexale hadis bi benn ci des boo xam ne tuddoon nañ ko fi tamit <laughs> ci karamaat yi benn bu hadis boo xam ne bu gàtt la Euh, bon li ñu def tey daa bari moo tax mais sinon dañ ko doon enchaîné waaye baax na allahu taala alam yi ñëw jël dernier hadith ci kitaabu daawaat dernier buntu bii bi baabu karamati awliya fadlin bi chapitre deux cent cinquante trois bu ñu ko jeexalee nag dugg ci beneen téere